rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bu màgg bi nga xam ne ci lañu nekk ak bis bu màgg bi nga xam ne ci lañu génn muy laylatul xadr di ñaan yàlla lépp loo xam ne jaamu nañ ko ci sunu borom lépp yàlla na ko nangu su ko defee ni ñu leen ko waxee woon tey jii di ñaar fukki fan ak juróom ci koor gi atum 2019 ñi ngi dalal mustapha Moustapha la mu war a ñëw ak ñun ci waxtaan wu am solo woo xam ne moom la ñu tànnoon muy xawla al aqidati al ashariya maanaam lépp loo xam ne moo jëm ci pas-pasub ashariya su ko defee bala ñoo ñëw ci xam le lenn ci ay jaar-jaaram dañuy fàttali mbokk yi ne suba incha allah moom la ñuy tëj jataay bi di ñaan yàlla yàlla nangul ñu mbooleem jëf yoo xam ne jëf nañ ko fi di ñaan itam euh, mboolem koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ñu ngi lay woo ci bis boobu di fàttali rek ne ci bis boobu incha allahu taala kilifa yu bari dañu danañu fi teew ku mel ni Cheikh Fallou Chouaïbou ak oustaz Xad Fakka Sey danañu fi teew su ko defee itam ànd koog euh, ki nga xam ne moo yor kàddu dëkk bi di Serigne Bassirou euh, Abdoul Khoudous incha allahu taala mu ñëw andi ay kàddu yu bàyyeekoo ci xalifa a Cheikh Ibrahim di Cheikh Abbas yàlla na yàlla yàggal ko fi te wéral ko. su ko defee suba itam incha allah ñu fa yéenee waxtaane lépp loo xam ne moo jëm ci taxawaayu jullit yu njëkk ya ci wàllu xam-xam ak nii kilifa yoonu murit wi wootee jëme ci xam-xam kon loolu lañ fas yéene waxtaane muy dawrul muslimin al awail fi xidmati al ulum wa daawati qiyaadati muridiya ila al ilmiya ila kon su ko defee incha allah taala noonu lañ fas yéene euh, tëjee bis bi suba incha allah su ko defee tey jii nag euh, Cheikh Moustapha Sylla moom lañu dalal ngir xam xamle dara nag ci ay jaar-jaaram ak fi mu jàngee mën nañ cee jël rek ne moom mi ngi jàngee alquranul karim ci kër waay waajuram di Serigne Mañaaw Sylla foofe itam bi mu mokkalee alquranul karim ci la tàmbalee jàng lépp loo xam ne moo jëm ci téere xam-xam yi ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo defee muy lépp lu jëm ci xam-xamu diine ak xam-xamu arab foofee fa la jàngee tawxid fa la jàngee fiq fa la jàngee tasawuf lépp fa la ko tàmbalee gannaaw bi ñëw na Touba ci Serigne As Jaxate muy borom xam-xam bu mag boobu nga xam ne moom lañu gën a miin ci jumaa ji foofe itam jàng na fa lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllu xam-xam yii ma tudd sànq gannaaw bi itam ci la toxu dem ci sëriñ Xaadim Mbay foofu itam jàng na fa aslëf ci xam-xam yii ma yii ma doon lim léegi gannaaw bi ci la dem itam jaar ci ku ñuy wax sëñ Moustapha Jaxate foofu itam jàng na fa gannaaw bi itam jàng na ci ku ñuy wax sëriñ Cheikh moodu Ndiaye foofu itam jàng na fa xam-xam Euh, gannaaw bi ci la jàll dem ca ndakaaru foofee fa la mottalee lépp loo xam ne moo jëm ci xeeti xam-xamu langue arabe yi ak yi nga xamante ne moo aju ci ilmul ak xadis muy mustalahul xadis foofee kon euh, fa la mottalee alliwaam gannaaw bi itam doon na koo xam ne bindkat la boo xam ne day bind ci wàllu xam-xam yi ak àtte euh, yu bees yi nga xamante ne day faral di xew ci jamono loolu bokk na ci bind na ay muzakiraat yu baree bari mën nañ cee lim rek euh, muzakira bu siiwoo muy almuridiya wa taxadiyaatul muasira loolu bind na bind na ci bind na itam alfarqu bayna ahli sunnati wal wahabiya te loolu xaw naa laal tuuti ci lii muy waxtaane tey euh, ak yeneen i muzakira yoo xam ne bind na ko te lu bari moom tamit aw waykat la Euh, dina way dina yëngu ci way euh, jamono ji ñuy wax nag ak yéen euh, ab commerçant la mi ngi jaaye ca ndakaaru ñuy ñaan yàlla yàlla defal ko tawféex bu baax baax baax su ko defee bi muy ñëw nag mi ngi ànd ak Abdul Ahad Silla mu sëñ bole Silla ànd ak ku ñu wax sëñ Assane Silla moom sëñ Njaga Silla moom sëñ Modou Jobbe ak sëñ Xaadim Njaay ak sëñ Mustaayin jóg ñoom ñëpp ànd nañu moom ngir teewe si jataay bi nga xam ne da koy amal fii nii su ko defee xam naa ni ñuy def comme waxtu bi mi ngi gën a guddi dañ koy jox kàddu gi di ñaan yàlla yàlla defal ko tawféex euh, te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. lépp loo xam ne itam moo jëm ci waxtaan yi ñu fi waxtaan yitam mënees na koo topp ci rajo yi nga xamante ne moo wër dëkk bi nekk ci Touba diggante Touba ak Darou Mouhty rajo daaru Mouhty bi da koy def direct. rajo bi ci Kébémer itam ñu gën koo xam ci nastru moom tamit da koy def direct en direct lay doon ak ñaaxeen moom tamit da koy def direct su ko defee rajo yi nga xamante ne moo nekk diggante Touba nag ñoom danañu kenn ku ci nekk ci ñoom jagleel na waxtu woo xam ne di ci jàllale waxtaan yi su ko defee itam euh, site internet yi itam ñoom tamit dañu koy dañu koy jàllale lu mel ni boo demee ci YouTube bi mën nga faa am waxtaan yi boo demee Al Wafa Daaru officiel mooy YouTube bu kuréel gi. boo fa demee mën nga fa am Touba Vision mën nga faa am waxtaan yi euh, euh, Maqaama TV foofu itam ku fa dem mën nga faa am waxtaan yi euh, Alxadimiya moo tamit day jàllale waxtaan yi page Facebook bu Alwafa itam day jàllale waxtaan yi moom tamit en direct Sénégo moom tamit day jàllale waxtaan yi en direct kon képp koo xamante ne waxtaan yi raw na la mën nga koo dab foofu ñuy ñaan yàlla yàlla defal ñu tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi almunazahi an alzaman almutaali an aladawaati walaadaai walmakan alladi yastaxilu alayhi algaayatu walarkan ashhadu an la ilaha illa allahu wa anna sayidina muhammadan abduhu wa rasuluhu alladi lam yuballigna anna allaha ala surati al insan sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ala saa'iri al-ulama'i alladhina da'ahu al-isra'iliyati al-mansubata ila ar-rahman wa ala saa'iri al-ulama'i alladhina aqadu mu'tamar ash-shishan mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu nuyoo boo xam ne ñu ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadunil Muntaqa di ci teg Sëriñ Abbas Mbàkke xafadahuma allahu waraahuma di nuyu mboolem kilifa yi fi teew ak mboole mbokk yi fi teew ak mbokk yi fi teewut tey teewlu di sant itam mu assasatul wafa ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def te lépp rek muy njariñul xam-xam te xam-xam moom lu si aju di doon luy dellu ci ñépp di sant tamit ci thème bu am solo bi ñu jox muy xawla al aqidati al ashariya ndax aqida moom lépp loo xam ne ci la aju rek day daal di am solo moo tax sëñ Tuuba fonkoon na ko lool ba nga xam ne murid bi sax ci la koy tàmbali loo moo tax mu doon wax naa idabtadal muridu bi tawxidi wal fiqhi an tasaw wa tasawufi al majidi muntahijan madhaba ahli sunna ma al jamaati wa tilka al soññ na ci nit ñi moo tax mu doon wax naa man lam yakun muwaxidan fala yakunu muminan koo xam ne amoo tawxid doo mën a am doo mën a nekk ku gëm yàlla ndax mooy li nga xam ne kat ni mu ko waxee ci mawaahibul quddus li annahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufidu ilmun musjala kon mooy fondement bi nga xam ne bu dara bu bu baaxut laneen du mën a baax kon yëpp itam bu laal foofa rek day am solo surtout nag mu laal ci aqidatul ashariya bi nga xam ne moom mooy ngir mi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa neewoon doon ko jàngal ay taalibeem man defe naa li ma xam ci lum taalif ci al aqidatul ashariya bu ma koy wàññi jege na ñaar fukki taalif donte am na ci yooyu moo ñu yëpp ah, mboolem mag ñi newoon ci réew mi itam ci aqida boobu lañ newoon doon ko jàngale muy aqida boo xam ne itam ahlus sunna wal ñi ci gën a bari itam ca lañ ne kon buñ demee ba ay nit jóg dugg ci réew mi ci euh, xaaj bu mujj bi ci dix-neuvième siècle tàmbali di sikkal pas-pas boobu naa bopp bi daala indi ci ay lënt yu baree bari yoo xam ne dañ koy faral di wax defe naa ne waxtaane lënt yooye yooyee di lañ wax dana am solo moo tax géej gu yaatoo yaatu la waaye ñun fi ci fas yéene waxtaane mooy leeral lënt yi nga xam ne gaa yi dañ koy faral di taqal al aqidatul ashariya te demewul nañ koy waxe xëy na sax bu temps bi gënoon a yaatu doon nañ ko gën a yaatal waaye yaakaarum ñu ne temps bi may ñu waxtaane ko niñ ko bëgg a waxtaane lépp waaye ngir njëkkanteeg waxtu bi dañuy daal di dugg ci thème bi lënt mi ñu njëkk a tàmbalee mooy wax gi ñu wax ne ilmul kalaam bidaatun dammaha salafu saalix ñu ne loolu ñu tuddee ilmul kalaam biddaa la boo xam ne asalafu saalix dañ koo ŋàññ li ñuy njëkk a def mooy xamle lan mooy ilmul kalaam ilmul kalaam ibnu xaldun da koo xamle ne euh, ilmun yatadammanu alxijaaja an al aqaaidi al imaaniyati bil adillati al aqliyati wa raddi ala almunxarifina fi lictiqaadaati an madahibi salaf wa ahli sunna dafa wax ne xam-xam la boo xam ne la mu làmboo mooy layal pas-pasi ngëm yi te laye ko lay lay lay xel ak tontu ñi nga xam ne ñoo wuuteeg asalafu saalix ak ahlu sunna pas-pas nee na loolu mooy ilmul kalaam li ko taxoon jóg nag weesuut lenn lu dul tontu gaay bi daay gaay bi daay nag naka jekk ñoom ak waa ahlu sunna ci xëccoo lañ masa seenu xëccoo dafa yàgg ndax bi nga xamee ne sayyidna euh, muhammad alayhi salatu wasalaam jóge na fi ci la abubakar ni sadiq njëkk a jàmmaarloog maanii zakat ñi nga xam ne ñoo ne duutu ñu joxe asaka ñu doxati tuuti as ak itibaaul mutashaabih tàmbali topp mutashabihaat yi nga xam ne ñoo ci alquran ñu di ko laaj te loolu mën naa indi fitna te ñun fii ci senegal sax bokk na ci lu ñu sonal ittibaa'ul mutashabihaat waaye Seydina Omar am na ku ñuy wax Sabir ibnu Isl bi mu yégee ne Sabir day wër di laaj mutashabihaat yi ci alxuraan Seydina Omar da koo woo dóor ko ba yaram wa dagg mu bàyyi ko ba mu wér mu woowaat ko dóoraat ko ba yaram wa dagg mu bàyyi ko ba mu wér mu woo ko nar koo dumawaat Sabir ne ko bu fekkee danga ma bëgg a rey rey ma reyin wu rafet bu fekkee nag danga doon faj moom la nga doon faj wér na sidna Omar door koo yebal mu dem faneen fa nga xam ne fa la Abu Musa al-Ashari ne wax ne Abu Musa al-Ashari mi bu kenn toogateeg moom kon loolu dañ ci dégg ne dugg ci mutashaabihaat yi nga xam ne ñoo ne ci alxuraan ak sunna di ko luñutu loola mën naa indi fitna ñu demati tuuti xawaari ji génnati ahlu sunna ñoom. ci ay façon yu bokkut bokk na ci liñ njëkk a tàmbalee jàmmanteeg ñoom mooy munaadara séq ak ñoom ay débat kon nga gis ne ilmul kalaam lu teel a sosu la ci lislaam sayyidna ibnu abbas ci ñu njëkk a jàmmarlu xawaarij yi la di def ay munaadara ak ñoom te munaadara ba it am na njariñ ndax ñu bari wàññiku nañ ci sababu munaadara boobu te loolu it lu wér la xaakim nettali na ko ci sanad boo xam ne bu wér la sayyidna ali ibnu abi talib jàmmarloo na ak ñoom ba tey biñ demee ba giir xarnu saxaaba di waaj a jeex alqawlu bil qadar qadar yi tàmbalee feeñ waaye biñ demee ba saxaaba yi jàll itam gis nañ ne biddaa yi dafa gën a feeñati mu'tazila yeeg ñi nga xam ne dañuy fekk lu yàlla saxalal boppam ñu di ko weddi teg ko ci seen xelum kese te amuñu si yenn firnde ñu leen di woy ay mu'attila tàmbalee feeñ ak ñoo xam ne li yàlla saxalal boppam ci boppam dañ koy jël dégg ko déggin woo xam ne yàlla jubluwu ca loola ba nga xam ne dañuy àgg ci nuróole yàlla ak mbindeef ñu leen di wooye ay mushabbiha ak ñi nga xam ne ñooy jàpp ne sax yàlla jëmm la ñu leen di wooye ay ay mujassima ñooyu yépp tàmbalee feeñ ginnaaw boo xam ne xarnu sahaaba euh, jeex nañ jamono yi sayyidna abu xanifata ñoom ñoom itam ñu jël loolu ñu wax ilmul kalaam ngir di ci tontu gaay bi daa yooyu nga xam ne jafe na nga tontu leen ci alquran ak sunna ndax bu dee ñi ci wax ne ay jullit lañ ñooña aaya yi ngay wax ak xaddis yi ngay wax na neen lañ koy dégge te fekk na sax état islam yaatu ba nga xam ne sax am na ci ñu ci nekk sax ñoo xam ne du ñu ay jullit nga xam ne kon kooku ci lay xel dong nga mën a waxeek moom bi bi daay tàmbalee feeñ nag Malik ibnu Anas bokkoon na ci ñi gisoon ne noppi moo gën ba ñu dugg ci loolu boo demee ci azzaxira xaraaf yi day wax ne gis naa benn lettre boo xam ne Malik da ko bind Abu Hanifa te ne ko ah yow kat da ngay wax ci usulu diin di lay lay pas ñu jiitoon ñoom daw ñu def loolu Abu Hanifa te tontu ko ne ko ah ñun kat biddaa yi feeñ ci suñ jamono daa feeñutoon ci jamono yi ñi ñu jiitu ñi ñu jiitu buñ duggoon ci di tontu yooyu biddaa te biddaa yi feeñagut loola day bokk sax ci liy feeñal biddaa waaye suñ jamono jii nag ay biddaa daa feeñ yoo xam ne buñ ci noppee waxuñu ci dara. day mel ni dañoo saxal gaa yooyee ci seen biddaa yooyee kon suñ jamono ji bokkut ak jamono ju njëkk ja moo tax xaraaf yi def ci taaliq ne manis naa boole waxi ñaari imaam yi ci kaw ne Abu Xanifa dafa mu nekkoon fële ci Iraq foofa biddaa dañ faa feeñoon Malik na fee mu nekkoon fële ci Madina booba biddaa yi feeñagul fa moo tax kenn ku nekk na nga gisee mbir yi bokkul waaye noppi googu ahlu tàmbalee woon dañ caa mujj génn boo demee ci e, tabyinu kadibil muftari bu ibnu asakir day wax ne bi biddaay yi tàmbalee feeñ ahlu sunna lañ jiitaloon mooy noppi ak mooy tandikuloo ñit ñi gaa yi biddaay waaye bi ñu demee ba sibax yi tàmbali nag lënt yi gaa yi wasaare ci xel yi ba mënatuñ koo muñ ci lañ tàmbali dugg nag ci lay ak ñoom ak tontu e, lënt yi nga xam ne gaa yi biddaay yi ñu ngi koy dugal ci xel yi nit ñi nga xam ne ñi nga xam ne sax ñoo njëkkoon di noppi ku ci mel ne Ahmad ibn Hanbal da caa mujj génn moom itam di dugg ci ilmul di laayal pas-pas ahlu sunna yi ci ilmul kalaam te loolu sanad bu wér la am xalaal indi na ko ci kitaabu kitaabu sunna ne Ahmad waxoon na wax na ne kunna na'muru bi sukkooti wa nanha an al xawd fi l kalaami waaye nag falamma du'ina ila amrin la budda minhu kaana laa bud kaana laa budd laa budda an nubayina min amrihi ma yanbaghi nga xam ne kon bu njëkk daa gisoon ne noppi moo gën waaye bi mu demee ba gis ne gaay bi day xel ci ci lay xel rek las mën a waxee ñoom daa mujj di dugg ak ñoom ci lay xel yooyu moom Ahmad ibnu Hanbal te loolu itam ibnu Muflih al-Hanbali boo demee ci al-aadabu shar'iyya nee na ñiy tuxal ci Ahmad euh, naa Ahmad Dawud da daan bañ yooyu lay ñooñal la ñuy tuxal lool Ahmad daa da caa génn ci da caa ginnaaw ba ñoom lam njëkkoon a nekk la ñuy tuxal waaye Ahmad bokkut ak li mu mujj ne xaraaf yi sax wax na ci zaxira ne am na koo xam ne da koo wax ne Shaafi'i yi day ŋàññe ilmul kalaam nee ma ne ko da ngaa xamut ndax ilmul kalaam bi nga xam ne moom la ñi ne ci al aqidatul di def boobu ilmul kalaam la ko tax a jóg mooy aar pas-pas si ahlu sunna ilmul kalaam ba saafi ba shafii yi doon ngàññi nag booba omar ibnu abid ñoom ñoo ci ca newoon mu'tazila yi nga xam ne ñoom booba la ko taxoon a jóg mooy weddi pas-pas si ahlu sunna kon ña shafii yi doon ilmul kalaam ba shafii yi doon bañ ñun buñ fekkante woon ak ñooña jamono dañ leen di dóor jël si sax ñun duñ yem ci bañ ko waaye ilmul kalaam bi nga xam ne nag la Shaafi'i yu gëmoon booba loolu lay aar booba Shaafi'i yu bokkut ak bi muy ŋàññi ndax Shaafi'i yu sax fekku fi Ash'ari yi ci boppam ba di leen ŋàññ bokkuñu jamono naka jekk itam noonu lañu woy ak ñoom ñu bari ci ahlu sunna ku ci mel ni Abu Sa'id ibn Kullab ilmul boobu nga xam ne li ko tax a jóg rek du sos pas-pas bu bees waaye mooy aar pas-pas yi nga xam ne dafa sax ci sunna moom lañ continué woon di ko di di lay pas-pasi ahlu sunna ci ilmul kalaam boobu moo xalaani seeg alxaarisul muhaasibi ak ñeneen ci asalafu saalex euh, ñooñu ñoo ko ahmad ibnu kullaab moo ko ahmad sorewuñ jamono bi nga xamee ne itam dem nañ ba jamono jooju romb ci la abul hasan al ashari feeñ ñun mooy suñu imaam ci pas-pas moo tax sëñ tubaa ñoom ngir mi ñu topp kooku mooy imaam ba abul hasan al ashari moomu moom nag bu njëkk mu'tasila la woon waaye ci atum ñetti téeméer ca gàddaay ga ci la tuub dugg ci sunna di layal sunna itam ci ilmul kalaam li tax ñuy askan ci moom nag almadhabul ashari du cee gën daa susum ngir boo demee ci subki nee na i'lam an abal hasan lam yabtadi ra'yan wa lam yunshi madhaban li mu def rek mooy fekk li nga xam ne moom la asalafu saalih gëmoon mu wural ko ay lay ilmul kalaam bii tam susu ko da ko da ko fee fekk waaye njàmbaar gim ci wane ak gën gim ko gën a leeral moo tax ñu ñuy askan ci moom ngirum sunna mi gën a rëy ci ngiri sunna yi xam nga ngiri sunna yi ñett lañ am na almadhabul ashari am na almashhabu almadhabul maturidi ak al madhab bi nga xam ne moom la ñuy woowee ahlul hadith bu dee maturidi yi nag ñoo ko ashari moom amuñu wuute gu bari ñoo bokk yoon yu ñuy aw ngir saxal pas-pas yi ñooy ahlul nazar ci lañ bokk ñoom itam ñoo bokk luñ fas waaye yoon wi ñuy jaar ba saxal ko mooy wuute waaye ñoo bokk fuñ jëm abul xasan bi mu jàllee itam ahlu sunna noon lañ continuer di aar pas-pas bu ahlu sunna ci lay xel ba ci jamono ñaari muhammad yi muhammad ibnul xasan ibnu foorak ak muhammad ibnu tayib al baqillaani naka jëkk itam loolu ñuy def ahlu sunna dañ koo mas a rafetlu boo demee ci tabyiinu kadibil muftari ibnu asakir mi ngi wax ne ibnu ibnu abi zaydin al xayrawaani nee na mësta xam kenn nit koo xam ne nee na ibnu kullaab mi ngi ci biddaa liñ xam ci moom rek mooy koo xam ne nitu sunna la woon koo xam ne da doon tontu gaay biddaa yi nee na loolu lañ xam ci ibnu kullaab loolu it la abul la ibnu abi zaydin al ci ashar yi tamit boo demee ci addiibaaj bi nga xam ne ibnu farxoon moo ko taalif mu bokk muy mu bokk ci kutubu taraajum yu am solo yi nee na ibnu abi zaydin al tagg na abul xasan ak ñu bari ci kilifa yi jullit ñi Euh, ñi ko wuuti it loolu lañ nekkoon ku ci mel ni laa Baaqilaani boo demee sax ci séeru Alaami Nubala Dahabi mu ngi tagg nii ne moo nekkoon fële ca Bagdaad di aar pas-pasu ahlu sunna ci lay xel yi naka njëkk na gaa yi biddaa yi ñi nga xam ne ñooy ahlu tashbih noonu lañ mas sa nekk ak ahlu sunna bi jamono jàllee sax ba ci sax sixième siècle bi ba ci sax euh, quatrième siècle bi Ibnu Shahin mi ngi doon jàmbat xanaa xanaabile yi nga xam ne dañuy tuddoo Muhammad Ahmad ibnu Hanbal ba noppi ne ci lii nga xam ne ci la wahaabiye yi nekk tey fii ci senegal mu ne Ahmad yàlla da koo nattoo ay gaay yu baaxut ay taalibe yu baaxut te loolu ci quatrième siècle bi la ko Ibnu Shahin doon wax bi ñu demee ba ci cinquième siècle bi itam sixième siècle bi Ibnul Jawzi mi ngi koy jàmbat boo demee ci dafa ak shubhati tashbih mu ngi wax ne gaay yi dañuy jël mutashabihaat yi ne dégg ko dégginu zahir ba noppi bu buñ loolu doyatu leen ñu ne ñun ñooy ahlu sunna wal nga gis ne kon nii ñuy waxee naan noo ñooy ahlu sunna wal jamaa lu yàgg yàgg la ah, nitug bi daanaka foo ko fekk turu rafet lay jël booy demee ci surqaani sax mi ngi naan gaa yi li li ko gën a gaa yi jaaxal ci gaa yi mooy dañuy wax ne nahnu yoon nee na loolu la gaa yi wax salafiyun loolu la ñuy gëmloo nit ñi même xawaari ji sax ahlul imaan lañ doon wooyee seen bopp waaye mbir yi du ci tur yi mooy la nga la nga ne lan la mu ëpp solo tuddoo tur wu rafet noonu lañ continuer ba ci huitième siècle bi septième siècle bi jëm huitième siècle ku ñuy wax nu ibnu taymiya feeñ moom it di wootewaat lu mel ni loolee asalub saalix doon jàmmaar lool muy melal yàlla ci melokaan waxoon yéeyut ci moom bi mu feeñee itam ahlu na yi mu maaseel jamono ñoom ñëpp dañoo jóg ko raddu ko tuubloo nañ ko ay yooni yoon euh, am na ci yoon woo xam ne sax xam yi dañu koo wër di ko tuubloo nga xam ne keroog sax ibnu taymiya nee na ana ashari ne génn ci te loolu lu wér la loo xam ne borom Nihayatul Arab bind na ko ci téeréem te moo Ibnu Taymiyya fekkante nañ fi jamono daldi kay bu ñu ko tuubloo ba mu génn fa bu jaraay ba jeexee mu delluwaat ci lam ne woon loolu la doon def li mu doon jàngal sax xës ni nee na da ko doon làq ci jamono jooju subkii sax boo demee ci fataawaam yi nee na wa xobisa bi ijmail muslimin nee na bi ñuy tëj Ibnu Taymiyya jullit ñëpp ci d'accord euh, te ñooñu la fekkante woonal jamono ñu dem a dem ba lool xaw a néew doole ñu dem ba ci douzième siècle bi ku ñuy wax Muhammad ibnu Abdul Wahab feeñ fële ca Najdu di wootewaat mbir mu mel noona bi mu feeñee itam ahlu sunna ci mboolem ngër yi ñoom itam raddu na nañ lam nekkoon bu dee ngërum Abu Hanifa te mën na maa jël ku ci mel ni Ibnu Abidin Muhammad Amin Ibnu Abidin alxanafi nga xam ne moo doon raisul xanafiyati fi asrihi moo doon kilifa xanafiya ci jamonoom. bu dee ci ngërum Malik mën na maa jël Abul Abbas Ahmadu Saawi Saawi raddu na leen ne ay xawaarij lañ bu dee ci ngërum Shafii mën na maa jël mufti mufti Shafiiya muy Ahmad Zini Ahmad ibnu Zini Daxlaan nga xam ne moo doon mufti Shafii fële ca Makka bu dee ngërum Ahmad ibnu Hanbal mën ngaa jël ku mel ni euh, Suleymaan ibnu Abdul Wahab nga xam ne sax moom doomi bàyyi Muhammad ibnu Abdul Wahab ci boppam seen diggante sax defe naa deret doon na cee tuuru ñoom ñaar. defe naa sax ñoo bokk ndey ak bàyyi waaye bàyyi moom ñoo ko bokk noonu itam la borom xam yi naka jekk noonu lañ continuer ak ñoom Muhammad ibn Abdul Wahhab wax nañ ne bind nañ téeméeri téere ngir raddu ko téeméer ba ci suñ jamono ji bu yàggul suñ borom xam yi daj def nañ benn mu'tamar fële ci Tchétchénie muy Chichan lañ fa tënkee moom mooy wahhabi yi bokkuñu ci ahlu sunna wal jamaa kon ilmul kalaam pour bañ a guddal ndax xam naa waxtu wi xëy na danañu dab loolu rek ko taxoon a jóg mooy gaay bi daay yi nga xam ne dañuy melal yàlla melokaan yu yeyut ci moom ñu mën a dugg ak ñoom ci lay xel ba shibah yi nga xam ne dañ koy indi ci biir lislaam loola du mën a ne waaye li ci gën a xorom mooy sëriñu gaay yooyu koy faral di wax sax mu ibnu taymiya moom itam ci mutakallimoon yi la bokkoon boo demee ci ibnul wazir al yamani nee na kaana min al mutakallimin te même ibnu taymiya sax day wax ne boo déggee asalafu saalih di ngaañ ñi ahlul kalaam ñañ ci jublu mooy jahmiye yi nee na kalaamu ahmad wa geyrihi min al aima kaana mutanawilan li kalaami al jahmiya euh, kon ngir ñu mën a jël yeneen point ñu bàyyi boobu point duggaat ci beneen bokk na ci shibax yi gaa wax nee nañ al ashairatu yaruddoona axbaar al ahaadi wa hada muxaalifun li madhabi salaf loolu it beneen shubha la boo xam ne dañ koy faral di wax bu dee xadis dafa am lu ñuy tuddee al mutawaatir am lu ñuy tuddee axbaarul ahad mutawaatir mooy xadis boo xam ne mbooloo solo soloo na ko mbooloo moo xam ne joom mënuñoo kompaloo ci wax lu dul dëgg mbaa njuumte ànd nañ soloondoo ko mbooloo jëlee ko ci ñoom mbooloo jëlee ko ci ñoom boobu agsi ci noonu te la ñu soloo doon loo xam ne teguñu ko ci kaw njort wala ñu xalaat waaye xes la luñ gis luñ yëg te it muy doon loo xam ne lu mën a joxe xam-xam bu wér la am na ay charte bu ci charte yi dëppoo dëppoo moom la ñuy wax moo mutawaatir beneen beneen xadis bu dul moom nag ci axbaarul ahaad yi lañ lay boole mën naa nekk garib mooy boo xam ne sanad bi càllale gi am na foo xam ne kenn nit rek la fa mën naa nekk tamit aziz mooy boo xam ne ñaari nit ñoo ko soloo wala muy mashhur mooy boo xam ne lu ëpp ñaari nit soloo nañ ko waaye bu mu ci mën a doon rek ginnaaw du mutawaatir rek xabar waaxid lañ koy wooyee axbaarul boobu nag gaa yi dañoo wax ne achaira yi dañ koy raddu te yu baree bari ci xadis yi ci buxaari yo muslim axbaaru ahad lañ dañoo wax ne achaira yi nanguwuñ ko ci seen pas-pas loolu la gaa yi wax waaye ngir tontu loolu dañuy wax ne aqida moom lu ñuy fas la lu ñuy gëm la nit ki bala koo fas da koo war a teg fu wér mu leer ko ne lu sax la axbaaru ahad nag wóor ndax njuumte da caa mën a am ndax doomu aadama day juum day fàtte mën naa dégg dara itam nam ko déggee mu nettalee ko nu bokkut ak nam demee ci ci ci kaw njuumte kon kuy fas fasal pas-pas boo xam ne ci cosaani diine yi la bokk war koo teg fu wóor achaira li ñu wax ci xabarul ahad dañu ne xabaru ahad wóorul waxuñu ne itam duñ ci sukkandiku ci pas-pas de bu dee ci xeeti jëf yi moom mbiri fiq yee yooyu moom ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne des na ko jëfandikoo bu dee mbirum fiq amaliyaat yi mais bu dee lu ñuy fas ñaar la am na lu ñuy tuddee usulul i'tiqad lu ci mel ni amug yàlla ak yenn ci melokaanam yi lu ci mel ni ak ak jiitoom wala àjjana wala sawara wala ab yool wala mbugal wala yu mel noonu yooyu li ñuy wax usul yi yooyu kenn du ko saxal ci xabarul ahad te yooyu sax soxlawut ku ko saxal ci xabarul ahad ndax yooyu sax na ci alquran ak sunna usul yi nga xam ne moom la shaari yi bañ ko saxal ci xabarul ahad kenn soxlaatu ci xabarul ahad fi mu ne ndax yooyu moom déjà sax nañ ci alquran ak ci sunna kon soxlawuñ ci xabarul ahad waaye waxuñu sax ne xabarul ahad yëpp la ñuy raddu bu fekkee dañuy wax taf fat bi bihi karaa in des na ko nangu bu fekkee ànd naag ay tegtal yu wane ne dëgg la danañ ko nangu loolu la shaa'iri wax te ñi gën a bari ci borom xam yi la wax mooy axbaarul ahad la tufidul ilm maanaam manes na ko bu fekkee wér na moom day war nga jëfe ko bu dee xeetu jëf la ay julleeg ay woor ak yu ni mel waaye bu dee lu ñuy fas nag te andut ak in yoo xam ne Euh, ware na ne dëgg na dëgg la bu dee ci usulul i'tiqaad moom doo ko mën a jël donte sax am na xeeti pas-pas yoo yu si ca mën a sukkandiku mooy pas-pas yi nga xam ne nit ki bu ko umpalee du ko tax a nekk bu yéefar euh, bu faseelu wuuteeg moom it du ko tax a nekk bu yéefar yooyu sax achaari yi bañ ñu ci bañ ñu ci axbaarul ahad yañ koy bañ mooy yi nga xam ne weddi ga mbaa gëm lu wuuteeg moom mën a yóbbu ne ci kéefar yooyu la ñu wax ne xabarul ahad wóorul kenn du ko saxal ca yooyee te danañu wane ne loolu du achaira yi dong waaye ahlu sunna loolu mooy seen gis-gis mooy laa yufiidul ilm maanaam ab xam-xam boo xam ne da cee mën a dogg ne amul njuumte loolu xabaru ahad bu àndut ak yeneen xaraa'in loola mënutaa am loolu xëy na ñi koy ñi defee ne achaira yi ñoo ko indi ñoom ñoo xamul li xew waaye loolu ahlu sunna ci boppam ca loolu lañu ne bokk na ci bi biñ ci wax ñu ne. Euh, bu fekkee axbaarul ahad ki pas-pas du ci saxe lan moo tax yonent bi daan jël ay nit di leen yebal ñuy dem ci ay gox te ñooñe bu ñu demee ba ca gox boobee dañuy jàngale ay pas-pas te pour pourtant kenn nit la te yéen di ngeen a wax ne mbooloo mutawaatir ci la mën a saxe mbaa ci alquran lu tax yonent bi daan yebal ay nit ñuy dem ci yeneen gox di ko fa jàngale di jàngale pas-pas yooyu ngeen ne kenn nit mënu koo nett li ñu mën koo gëm ndax njuumte da caa mën a am foofu nag tontu bi xam indi nañ ñaari tontu tontu bu njëkk bi mooy yonent bi mësta yabal kenn nit boo déggee ñu ne yabal na Muaaz ibnu Jabal fële ca Yaman walla yabal na Musab ibnu Umayr mu dem fële Madina la muy tekki mooy mbooloo la àndalan waaye kenn nit mësta dem du du jegeen kenn nit moo daan dem rek noonu dawul jël kenn nit teg ko ci gen giléem ne ko demal dëkk sàngam kon loolu wane ne ne loolu munis ci sukkandiku di di wet di li achaire wax beneen mbir bi itam mooy yonent bi toog na at yu baree bari lu jege fukki at ak ñett fële ca Makka aj gi giir yooyu nga xam ne fa la daan yebal ñi ñu defa dem giir yooyu daana dajeek ñoom Makka kenn ku nekk mu jàngal la pas-pasub lislaam di lay woo ci lislaam ba ne usul yi nga xam ne moom la achaira yi bañ yooyu ñun ñëpp xamoon nañ ko ndax yonent bi daje naak ñoom Makka ci jamono yi ñi aj si kenn ku nekk ci giir yooyu xamoon nañ ko loolu àggoon na ci siiw ba nga xam ne kenn umpaleetu kon loolu bu fa kenn nit demee bu buñ nangu woon kenn nit sax fa dem loolu dis ko jàppe xabarul ahad ndax sax na ci mboo ci eh, sax sax na ci mbooloo ci misaal bu ñu jëloon misaal rek ci Musab ibnu ami Umayr al Aws wala Xasraj daje nañoo ak yonente bi ñetti yoon kon diisut wax ne Musab moo ko fa yóbbu ndax lam leen di wax usul yi moom xamoon nañ ko usul yi nga xam ne mënta sax ci xabarul ahad fekkoon na ñooñu xam ko bokk nañ subha yi ci wax itam mooy dañoo wax ne xabarul waaxid laa yufidul ilm wax ne xabarul waaxid doonut loo xam ne mënees na caa jëleb xam-xam dafa wuuteeg madhabu ahli sunna loolu nag liñ ciy tontu mooy subhanaka allahuma hada buxtaanun azim ñen ñooy ahlu sunna fii yéen boo boo demee ci almabsuut bu sarax si la mu nett lil abu xanifa te mooy li dëppoog li li nu wax noonu boo demee ci tamhid bu ibn abdul bari nee na ñi gën a bari ci borom xam yi loolu lañ wax nee na sax mooy waxe alimaamu shafii boo demee ci xaaf euh, euh, nawawi ci sharh sahih muslim nee na li nga xam ne mooy li gën a bari ci jullit ñi liñ ne ci saxaaba yi ak ci taabi'uuna yi ak ñi toppaat ci ginnaaw ci borom xam-xame xaddis yi mooy loolu ashaari yi wax ak gaa yi usul yi nee na ñi gën a bari ci ñooñu ñoo ko ashaari ñoo dëppoo ci foofu ñoo dëppoo foofu boo demee ci ibnu hazm ci al ihkam fi usulil ahkam nee na fi yoone yi ñi topp ngërum ah, ah, ah, abu xanifata ak shafii yi yéene yi nga xam ne ñoo ne ci ngërum al imam shafii ak ñi nga xam ñoo gën a bari ci ngërum malik la ñu fas mooy axbaarul ahad ilmu boo xam ne qat'i la boo xam ne mënees na caa doogu mënu caa am ah, même Ahmad ibn Hanbal ñaari riwaaya ñëw na ci moom am na ci riwaaya boo xam ne moo Ash'ari ñoo ñoo dëppoo lu ñu wax beneen riwaaya bi itam borom xam yi ci gëstu nee nañ tekkiwul ne da ko doon nangu directement mais fi mu ko doon nangoo mooy bu ci bu yeneen xaraa'in amee yooyu wane ne dëgg la ndax léeg-léeg nit ki saxal dara nga defee ne ci xabarul waaxid ko saxale ibnu Qudaama indi na ko ci rawdatun naadir kon bu fekkee ñii duñ ahlu sunna ñeneen ñu ngeen wooye ahlu sunna ñooñu moom mën nañ leen koo bàyyee ndax ñun googu sunna moom defe naa sonn la gën a doon mbaa ahlu sina waaye du duñ duñ mën a doon ahlu sunna mukk moom subham ñetteel bi nga xam ne dañ ko wax tamit ci axbaarul ahad ñu ne saxaaba yi mësuñu ko euh, delloo loolu it wérut ndax yonte bi sax moo ko njëkk a delloo ndax zul ni bi mu nee ko ndax da ngaa wàññi julli gi wala ndax da fàtte mu ne ko wàññiw ma fàttewu ma yonte bi daa laajaat ndax li day ni wax ni la demee ba ñeneen wax ko ne ni la demee mu door a sukkandiku ci boobu boobu xabar te loolu xabar waaxid la gis nañ Omar ak Abubakar ni Sadiq kenn ku ci nekk ab bi ñëw seere dara fi yow te nanguwoo ko da xaar ba keneen seere ko nga door koo mën nañoo jël misaal rek Seydina Omar euh, ci ci ci miraasul jëd ji jëddati maam mu jigéen ba Aboubacar da nanguwu ko ci ki ko njëkk seere daa bàyyi ba keneen seerewaat ko Seydina Omar Abu Musa al Ashari mu ñëw këram fëgg ñetti yoon Omar ubbilu mu dellu Omar woo ko ne ko lan moo tax nga dellu mu ne damaa digg yonte bi mu ne mu ne boo tàggoo ñetti yoon bu ñu la ubbilu da ngay delluwaat Omar ne ko faaw nag nga indil ma keneen ku ko dégg ku dul yow nga xam ne daa dem wëri beneen saxaabi bu ko dégg indil ko Omar door a mën a nekk ci jàmm kon wax ne saxaabi yi ci loolu lañ woon loolu wérut yu baree bari yi ñuy net li ci ñoom it ci yi la ci xeeti jëf yeeg yooyu bokku ci usul yi te boo foofu moom bu dee amaliyaat yi moom wuti euh, xadis yu baree bari yu ay saxaaba net li comme xadisul xirra ak bukaa xadisu bukaa ahlil mayiti maanaa euh, inal mayita la yuadabu bi bukaa ahlihi aw kama qaal am néew jooy yi nga xam ne ak njabootam dañ ko koy jooy dañ ko ciy mbugal yooyu xadis yëpp da koo dello te te léeg-léeg ay aaya alxuraan lay lay tegtaloo wala tasiru waasiratun wisra uxra nga xam ne li nga xam ne sax na fi moom moom xabar waaxit bu ñëwee juyoo ak loola loola du ko nangoo jël loolu lépp di wane rek ne euh, xabar waaxit saxaaba jëpp wuñ ko woon loo xam ne rek bu ko kenn ni nettalee dayaaji nit ñi daal di war a gëm la mu wax euh, ahlu Quba gaa yi dañ leen layee dañoo wax ne bi xibla soppi ko nga xam ne jublootuñ baytul maqdis léegi Makka lañu jublu am na ñu doon julli fële ca Quba benn waaye ñëw ne leen yonent bi léegi jublootut fii fee lay jublu gaa sukkandiku ca la ca ca la la kookee wax te loolu kon bu saxee day wane ne kon axbaarul ahad mënees na cee sukkandiku ndax kenn rek moo ñëw wax leen ko ñu nangoo wëlbatiku loolu it tontu bi mooy euh, da di indi ab dalil bu pare bala ngeen cee teg ba ngeen ngeen cee sukkandiku ndax riwaaya boobu am na ci riwaayatu am na riwaay boo xam ne rijaal la wax waxul ni kenn nit la waaye mbooloo moo ñëw wax leen ko te bu dee ci usul dañuy wax ne euh, ida wujida al ihtimal saqata al istidlal bu fekkee ihtimal am na rek loolu di satu ca mën a sukkandiku danañ sukkandiku itam ci aaya alquran wa ma kaana almuminuuna li yanfiru kaafatan walaw falawla nafara min kulli firqatin taifatu li yatafaqahu fi ddini wa li yundiru ida rajacuu ilayhim laallahum yaxdaruun dañ ko tegtaloo ñu ne kat yàlla daa wax ne kuréel bu ne na ca kenn jógee bu ñu demee jàngi ñëw bu dem jàngi bu jàngee ba ñëw nag ñëw jàngal seeni njaboot loolu nag moom xam naa ñi koy tegtaloo dañ koo seetluwut ndax dañoo bàyyi wir xel ne firqa boobu yàlla wax ci ay jullit lañ bokk kon jullit bi usul yi nga xam ne achaari yi nanguwuñ ko ko saxale ci xabarul ahad usul yooyu ñooñu sax na fa ñoom ba nopp ba noppi kon ñooñu ko jàng yi ñëw doo leen jàngal usul yooyu ndax yooyu usul bu saxuloon fi ñoom benn yéefar la ñu doon baa la neen kon boobu aaya mënees koo tegtaloo waaye li ci gën a xorom mooy seen sëriñ ibnu taymiya ci boppam gis naa ko ci ñeenti béréb mooy wax li ashaari wax ci boppam gis naa ko ci euh, minhaju sunnati nabawiya bu muy tontu mu ne inna hada min axbaari al ahaadi fa kayfa yasbutu bihi aslu diin lii ci xabaru ahaadi la nan la ci aslu diin di saxe alladi la yasixu al imaanu am na benn téere bu mu taalif di ci tontu ibnu Hazm fi ibnu Hazm doon tegtaloo ci xadis bi yonent bi waxee ne kaana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu ibnu Taymiyya la mu ko tontu bokk na ci ne bu fekkonte ne sax texte la boo xam ne day saxal li ngay wax du mutawaatir nga boo ko seetloo la nga xam ne mooy exactement li Ash'ari yi wax ibnu Taymiyya dem na sax ba nettali ne jullit ñi dëppoo nañ ci ne jëlee ab xam-xam jottali ko jullit ñi munta saxe ci xabarul waaxid loolu ibnu Taymiyya ittifaaq la ca la ca nettali bii texte moom yaakaar naa kenn du ko liir di ci di di laam-laamee ibnu taymiya nee na ittafaqa almuslimuuna ala annahu laa yajuusu an yakuna almuballigu anhu alilma waaxidan bal yajibu an yakuna almuballiguna ahla altawaaturi alladina yaxsulu alilmu bi xabarihim lilgaaib wa xabaru alwaaxidi laa yufiidu alilma illa bi qaraa'in yooju wax moom fala nangu du wax ju nangu ta'wil nga gis ne kon même li im li ashaira wax ne xabarul waaxid doonut loo xam ne mënees na caa jëlee ab xam-xam Ibnu Taymiyya da koo saxal saxal bu leer ci béréb yu bokkut ci ay téeréem dem na sax ba ne Buxaari ak Muslim la ca nekk lépp wérut Ibnu Taymiyya sax wax na lool kon nee na wa amal xalatu fala yaslamu minhu aktharu nnaasi bal fi saxaabati man qad yaxlat axyaanan wa fi man baadahum wa lihaada kaana fi ma sunnifa fi saxiixi ahadiisu yuclamu annaha xalat wa in kaana jumhuru mutuuni saxiixayni mimma yuclamu annahu kon loolu bu fekkonte ne sax achaari yi moom lañu wax dañ caa war a boole seen sëriñ boobee di ibnu taymiya ndax moom it wax na ko ñu ñëwaat ci beneen lënt boo xam ne moom itam wax nañ ko mu aju ci leneen ñu ne masdaru talaqi inda al achairati huwa al aqlu al mujarrad maanaa achaira yi seenum xelu li ñu gëm seen xelum kese lañ ko jële waaye ko ci alquran jëlewuñ ko ci sunna loolu nag wax la joo xam ne achaira yi ci boppam ñoo ko njëkk a seen bopp du wax ju wér itam boo demee ci al iqtisaad Ghazali nee na wa kayfa yahtadi li sawaabi man iqtafa maxdal aqli waqtasar maanaam nan lay demee ci njub koo xam ne xel kese kay sukkandikoo nan ngay mën a gindikoo wax na itam ne képp koo xam ne xelum kese nga sukkandikoo da nga réer waaye képp koo xam ne itam teg texte kese yi nga sukkandikoo da nga réer maanaam achaari li ñu wax mooy xel dañ ko war a booleeg alquran ak xadis maanaam bu fekkee ci xadis kese ak nga sukkandikoo da nga réer ndax am xel dong moo ko cim xel nga ko mën a dégg bu toonum xel nga yàgg bàyyi may du si leen xàmmee waaye itam bu fekkee itam xelum kese nga bëgg a demee bàyyi alquran ak xadis da nga réer tamit loolu la achaari yi wax Ghazali nee na ahlu wa ahlu nadari fi hada al ilmi yatamassakuuna awalan bi li ñu njëkk a jàpp mooy alquran summa bi axbaari teg ca xadis summa bi dalail al aqliya door a ñëw ci mbirum xel nga gis ne kon troisième position bi ci la Ghazali indi mbirum xel kon ñii wax naa achaira yi seen xelu kese la ñuy sukkandiku ñooñe lañ wax indiwuñ cay firnde waaye achaira yi ci boppam weddil nañ ko seen bopp alxaafis ibnu asakir boo demee ci tabyinu kadibil muftari nee na achaira yi lépp loo xam ne yàlla melal na ko boppam ci alquran tamit muxkam dañ ko ko saxalal waaye lépp loo xam ne yonent bi melal na ko yàlla itam loola dañ ko ko saxal ma jeexalee ki nga xam ne mooy arrazi faxruddin razi nga xam ne gaa yi bokk na ci ñi ñu gën a yëpp boo demee ci tafsiram bi nee na sifaatullahi taala ala qismayni minha ma yumkinu maarifatahu bi maarifatuhu bi maxdi dala ilil aqli wa minha ma la yumkinu maarifatuhu illa bi dalail samaiya nee na melokaan yàlla ñaari xaaj la am na loo xam ne mënees na koo amee xam ci xel waaye am na loo xam ne nag nis koo xam lu dul ci alquran ak sunna kon ñi wax ne achaira yi ñoom dañoo wax ne si achaira seen xelum kese ca la ñuy jëlee la ñuy fas loola wérut achaira yi itam weddi nañ ko ñu ñëwaat ci beneen lënt boo xam ne gaa dañ ko faral di wax ñu ne al achairatu yuqaddimuuna al aqla ala an naqli bi maana annahum yarudduuna nusuus ash-shaari'i bi mujarradi al-aql ñu ne achaira yi maanaam bu fekkee alquran ak sunna dafa indi loo xam ne dëppawut ak seenum xel dañ koy da dañuy duñ ko jël seenum xel la jiital ca loola ñooñu ne ñi koy wax dafa am benn qaacida bu achaira yi wax mbaa boog yenn ci achaira yi te dégguñu ko mooy li sunu yenn kilifa yi wax naa ida taarada al wa naqlu qaddam na al aql qaayida la boo xam ne bari na ñoo xam ne dañ koy jàng mais xamuñu liñ ci jublu waaye ngir leeral boobu qaayida damay njëkk a wax ne bokk na ci li nga xam ne wahaabi yeeg achaari yi dëppoo nañ ci mooy xel moom ab dalil la dalil bu wér la xel boo demee ci charhul aqaidati aqidati safariniya ibnu xusaym na wa min alturuq allati tusilu ila maarifati llahi azza wa jalla al umuru al aqliya kon Euh, loolu it mooy li achaira yi wax boo demee ci al iqtisaad Ghazali nee na la muanadata bayna ñaareel bi itam mooy nun ak wahabi yi dëppoo nañ ci ne sharia du indi lu wóotee kum xel sharia du indi mukk loo xam ne wóotee naa kum xel boo demee ci euh, al iqtisaad Ghazali nee na la muanadata bayna sharci al manquul wala aqil maaquul maanaam sharia sharia alquran ak sunna lu wóotee kum xel du ca ñëw muk mukk mukk Ghazali ne wa amma nassun mutawatirun la yaxtamilu alxataa wa huwa ala xilaafi dalili l aqli fa daaka muxaal nee na nas boo xam ne mutawaatir la nga xam ne njuumte mënu caa am ba noppi mu ñëw wuuteekum xel Ghazali nee na loola mënta am te loolu itam moom la Ibnu Taymiyya wax boo demee ci dara wa taarud al aqli wa naql na sharia du wuuteekum dara du ci ñëw loo xam ne day wuuteekum xel moom la itam Ibnul Qayyim wax te ñoo ñooy seeni sëriñ boo demee ci muxtasar muxtasar sawaaqil mursala nee na Euh, sharia du indi loo xam ne day wutee comme kon dëppoo nañ ci ne xel ab dalil la dëppoo nañ ci ne tey ne sharia itam du wutee ñetteel bi euh, ñi nga xam ne dañoo jël xelum kese bàyyi alxuraan ak sunna ñun sax dañ leen di raddu boo demee ci al iqtisaad Ghazali dane man taxalqala min al falasifati wa gulaati al mu'tazila fi tasarrufi al aqli xata saadamu bihi qawaaqi al sharci ma ataw bihi illa min xubusi fi damair bu fekkee nag dégg nga li ma weesu danga xam ne kon jiital aqlu ala la fenn rek la mën a amee mooy texte boo xam ne saxut nga xam ne sanat ba ci boppam wérut mbaa mooy xabarul ahad nga xam ne wérut euh, nam saxee leerut wala texte boo xam ne bu fekkee sax na itam la muy tegtale leerut bu boobaa am xel la ñuy jiital ca loola loolu nag boo xoolee ba ci biir du jiital am xel di ko weddee alxuraan déedéet dalilub xel dafa leer nañ dalil bi ko contre ci beneen wet gi booba leerul maanaam fenn la mën a amee ci nas boo xam ne du qat'iyu subut mbaa du qat'iyu dalaala jiital xel ci naqlu fenn la mën a amee nas boo xam ne bu dee alquran la may tegtalee leerut bu dee xadis du mutawaatir foofu rek la shaacira yi wax ne mënees naa jiitalum xel te boo xoolee ba ci biir du jiitalum xel ndax ñaari dalil la fi ne dalilul xel moom leer na ne li ma mënta ne dalilum naqal bi ñëw euh, yenn mu doon loo xam ne loola ixtimaal la ni doonul sax lu su mënta tawil waaye muxtamal la foofu boo xoolee ba ci biir ñaari dalil la jàkkaarloo dalilub xel ak dalil boo xam ne naqalu la waaye la muy tegtalee benn léerut nga xam ne du qat'iyu la wala sax farut sax nga xam ne du qat'iyu subuut mais loo xam ne qat'iyu subuut la nga xam ne sax na ba kenn mënta sikk sàkk ne sax na la muy tegtali leer nañ li nga xam ne amul benn ixtimal foofu achaari waxuñu ko sax ne dañuy jiitalum xel ndax booba jiitalum xel sax dafa mënta am fi mu mën a am mooy foo xam ne nas la boo xam ne euh, daa yor yu bari yoo xam ne da koy euh, bu ci ne mën na koo doon wala nas ba sax saxut sax gu leer foofu rek la mën a ne te foofu booba xoolee da nga weesuwuñ jiital li nga xam ne leer na ci loo xam ne leerut loolu rek la euh, Ghazali misaal na fi ñuy jëfandikoo dalilu xel ci bu yàlla ne xaaliqu kulli shay'in bu ne maa bind lépp ku ne xam na ne yàlla bindut boppam bindut ay melokaan itam loolu xaraja bi dalil al-aqli zaatul qadimi wa sifaatu yu mel noonu moo ko tax a jóg mooy loo xam ne xel xam na ni moom nii la demee waaye amul leen lu koy contre tamit lu leer ci sharia mbaa sax foofu rek lañu wax mais lu leer nañ nga xam ne xawaati nas shar'i qaati' la mu leer nañ ñi kenn mënu koo tawil te it la te tegtal leer nañ mu sax sax goo ne kenn mënu ko contesté ci benn wet loolu ashaira yi waxuñu ko sax dañuy jiitalum xel te foofa sax jiitalum xel dafa mënta ne am na beneen subha boo xam ne ñu ngi koy wax itam mooy ñu ne al ashairatu yuthbituuna sab'a sifaat nee nañ achaari juróom-ñaari melokaan lañ saxal te juróom-ñaari melokaan yooyu ñu ne moom rek la achaari saxal ci melokaan yàlla yi mooy qudratun iradatun ilmun xayaatun samaun kalaamun basar nee na juróom-ñaari yi mooy yi nga xam ne moom la achaari saxal saxaluñ beneen melokaan yàlla loolu nag moom xam naa ne bu fekko bu fekkonte ne ay gars yi nit néewuñu ci réseaux sociaux yi ak ci tele di ko wax du jar tontu ndax yaakaar naa ne gone yi koy dégg sax ree dana leen jàpp yaakaar naa ñi Eh, yàlla am na ñaar fukki melo jàng idaatu dujun na jàng ibnu ashir jàng muqaddamaat yi laata ñoo àgg sax moo mawaahibul quddus ba nga xam ne sëñ Tuubaa sax daa wax ne achaira yi dëppoo nañ ci ne yàlla am na ñaar fukki melo wa hiya ala ittifaqi ahlil maarifa takunu fi l adadi sax leen jàpp bu ñu naa yéen juróom-ñaari melukaan ngeen saxalal yàlla eh, waxuma nag nga dem ci téere yu njëkk yi comme kutubul yi wala at tamhid bu baqilaan yi mbaa nga dem ci alimaamul jooy nii mbaa nga dem ci asaare yi nga xam ne ñoo ñu woon même buñ gisoon ñoo xam ne sax dañuy saxal saxalal yàlla juróom-ñaari melokaan booba da ngaa war ne diw moom la saxal waaye bu ne asaare yi ndax lu kenn def di su ko jël di ko attee ñëpp euh, mel na ni ñooñu kon liiruñu al asmaa wa sifaat lil bayhaqi al yi waaye ma jël benn misaal ci ñenn ñi ñi faral di tudd muy xasaal yi ak raas yi ak al amid yi ak iij ñu mel noonu damay jël rek benn misaal ci raasi mi ñu ne daa saxal juróom-ñaari melokaan boo demee ci tafsiram bi da gis mu ne fa inni ad'ukum ila al iqraari bi wujudillah xanaa wujud moom bokkut ci melokaan yi wujud bokkut ci juróom-ñaari yi ñu wax moom ak xekma ak raxma yooyu yëpp ma ngi ko fay tudd raasi wax na saxal na xidam ci tafsiram te xidam ci sifaar yi la bokk te bokkut ci juróom-ñaari Razi sax dem na ba ne sifaatullahi salbiya laa yaudduhu aad nee na bari na bari naa bari ba nga xam ne kenn mënu koo lim te moom lañu wax ne juróom-ñaari melukaan la la saxal nga gis ko kon ay subukaat ay subahaat la yoo xam dañ koy wax rek ngir campagne ngir seenum ngir yaatu loolu ak sukki doo waxoon na ko ci tabaqaatu shafiiya nee na bokk na ci melukaani gaa yi bi daay surtout sax mujassima yi waxal ko ñu wóoteel pas-pas loo xam ne du dëgg nee na loolu ci seeni aada bokk ah, ñu ñëwaat ci beneen subha boo xam ne gars yi dañ ko faral di wax itam mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci al aqidatul ashariya ni ñu saxale melokaani yàlla yi dafa wuuteeg ni nga xam ne noonu la ko asalafu saalix doon saxale waaye dañoo wuuteeg ahlu sunna wal jamaa ci ni saxal ni ñuy saxale melokaani yàlla yi loolu la xam naa moom waxtu wi du may ñu yaaral ko ni ko bëggee woon xam naa koy tënk tàmbalee ci kaw waaye xam naa doon naa aje leeral muhkam ak mutashabih doon na aje tamit leeral yu baree bari ba li ñu ciy dugg waaye ci tënk daal alquran ak xadis moom am na lu ñuy tuddee muhkam am na lu ñuy tuddee mutashabih muhkam nag dañ ko jëfandikoo ci ñaari anam ci sharia dañ ko jëfandikoo bil maana al aam mooy bi ñu tax tey mooy loo xam ne leer na nañ dañ ko jëfandikoo bil maana al xaas tamit te mooy bi jàkkaarloog aaya mansuux bu ñu ne hadihi al aaya muhkama mooy aaya bi du mansuux loolu lañ ci jublu foofa waaye ñun biñ ci ñor mooy al maana al aam comme ni ko chaat bi waxee ci muwaafaqaat nee na mooy al bayinul waadax loo xam ne leer na nañ ñi loolu la ñuy wax muhkam mutashaabih des na ko jëfandikoo ci lu lënt lu lënt lay tekki noonu la ko Shaatibi fiire tamit ci al-i'tisaam nee na al-mutashaabih maa ashkala maanaa mooy loo xam ne maanaam dafa lënt ahlu sunna jumhur ahlu sunna ndax am na sax wax yu bëree bëri doonte sax Zurqaani nee na wax yi li ñuy bari bëri daqonte wuñ ibaara yi ñoo wute waaye daqonte wuñ waaye ci jumhur ahlu sunna moom liñ ne mooy muhkam moom d'accord nañ mooy loo xam ne leer na mutashaabih nag mooy loo xam ne leerul waaye woote nañ nag ci ndax mënees naa xam mutashaabih wala mëneesu koo xam am na ci ñoo xam ne nee nañ mëneesu koo xam tey Malik ibnu Anas ci la bokk comme ni ko ashab nettalee ci riwaayatul Utbiyya am na ci ñoo xam ne itam nee nañ mën nañ koo xam wuute gi nag li ko indi mooy fi ñuy taxaw ci aaya bi ndax ndax ci war raasixoona ji la wala ndax ci illallah ndax dane wa maa yaalamu taawilahu illa allahu war raasixuun bu dee ñi nga xam ne nee nañ mën nañoo xam mutashaabih foofu la ñuy taxaw ndax dañoo wax ne yàlla kat daa wax ne mutashaabih kat kenn mënu koo xam kurut yàlla ak borom xam yi nga xam na koo xam ndax ñi sëxin ci xam-xam mën nañ koo xam ñenn ñi leen déedéet waqf bi du foofu wa maa yaalamu taawilahu illa allah la ci illa laahu ji la ñu war a yem yàlla doo nga koo xam foofu la waqf bi ne bu ko defee nag war raasixuuna fil ilmi yaquluuna amanna loolu jumla istinaafiya la jeneen jumla la foo loolu mooy indi wuute comme ni ko Nawawi ak waxee ci sharh Sahih Muslim ak ñeneen ñu dul moom ayaatu sifaat am na nag yoo xam ne leer na ak yi nga xam ne ñoo ne ci alxuraan ak yi nga xam ne ñoo ne ci sunna yu leer nañ yi nga xam ne ay muhkam la yooyu moom mu di jafe-jafe waaye am na nag yoo xam ne mu ay mutashaabih la yooyu boo demee ci almustasfa al Ghazali day wax ne ci mutashaabih lañ leen di boole mooy yi nga xam ne day boo dee xool saayit day mel day melal yàlla ci ay cër ni ki yadullaaheeg wajhu rabbikaak istawa ala al arsh nga xam ne moom boo ko dee xool day melal yàlla ci lu mel ni bërëb mbaa mu koy melal ci ab cër mbaa yónni de mbaa soppiku mbaa tuxu lu mel ni wajaa rabbuka yooyu Ghazali ni mu waxee ci mustashfa nee na yooyu ci mutashabihat yi lañ bokk te loolu mu wax itam yaakaar naa ah borom xam yi ko doon yi ko wax boo ko doon lim fii doo fi jóge ahlu sunna ñoom ñëpp moom lañ wax ñi ci wuteeg ñoom rek ñooy gaay bi day sëñ Tuubaa boo demee ci majmuwa ba nee na wa ma warada muuhiman ka yadillaahi wa wajhi rabbika wastawa ala al arsh wa jaa rabbuka lam yurad minhu zaahiru nee na yooyu nga xam ne mooy yi ma doon wax léegi lu mel ni yàlla ñëw naag loxo bi yàlla ak xarkanamu yàlla yemoon yàlla na ci kaw aras ak nee na lañ ca jublu bokkut ak maanaam mi muy nuru ci kaw ahlu sunna nag ci yooyu ñaari doxin lañ ca am muy tawil ak tafwid tafwid mooy lii kat xam naa ne moom saaxir moom néew ci yàlla moo xam naa ne yoruti cër yoruti béréb yorut nangam waaye nag ginnaaw xamul ginnaaw baat la yoo xam ne daa yor maanaa yu bari ni ni ko yeddu dong boo ko jëloon am na ñaar fukki maanaa ak juróom baatu bu yeddu ci arab istawa am na fukki maana ak juróom wacfu noonu boo ci jël rek ci yooyu maanaam yu bari lay yor te yow xamoo la ci yàlla namu doonte xam nga moom duy cee rek yooyu moom loolu moom xam nga du doonu waaye bi ci nam xamoo nga daan ne man moom ni may def rek mooy dama ciy maandu xam ne daal allahu alam bi muraadi nga xam ne ci dugg du ma ko wutal daal loolu la ñuy wax tafwid mooy sarfu lafzi an zahirihi wala boog ila Eh, ila marjooxin maa tafwid maanaahu ilallah nga xam ne yow doo ko wutal menn maanaa da nga ciy rek gëm nga ne daal yàlla ko wax dëgg la waaye wutaloo ko menn maanaa da nga koo jooyal jëm ci suñu borom boobu ahlu sunna nangu nañ ko achaira itam nangu nañ ko weneen yoon bi ci ahlu sunna am mooy at tawil te mooy sarfu lafzi an zahirihi wala boog an irrajih ila marjooxin li qarinatin tujizuhu nga xam ne maanaam baat bi li muy nuru ci kaw danga nga génn ci moom maana ko ci meneen maana ngir dalil boo ci ne liñ ci jublu bokkut ak maanaam mi muy nuru ci kaw lu mel ni yedullaahi nga firee ko qudratullaahi kàttanuk yàlla na xam nga ne yàlla yor ci cër waaye yedu dana firi kàttan ci langu arab te si siyaaqul kalaamu ak sibaaq bi boo ko xoolee da nga xam ne loolu lañ ci jublu nga firee ko qudratu loolu la ñuy wax tawil euh, lu mu ci mën a doon nag ahlu sunna wal jamaa nangu nañ ko boo demee ci al aljawhara yi day wax ne wa kullu nassin awhama tashbiha aw awwilhu aw fawwid warum tanziha awwilhu mooy tawilal mooy li ma doon wax léegi ci ginnaaw wala boo ko defut nga def taxwit mooy fawwid lu ci ne rek ahlu sunna wal jamaa nangu nañ loola li ñu nanguwut kay mooy li wahaabi yeeg mushabbiha yi def mooy zaahir bi mu ñëwee ci kaw noonu laa koy bàyyi loolu lay tekki yàlla loo loxo dëgg-dëgg la yor ab tànk la yor ab yel la yor yor nay bët nangam nangam loolu loolu la ahlu sunna wal jamaa salafan wa xalafan kenn ko cee nangu ñoom ñaari ngir yooyu itam kenn ku ci nekk am nga koy teg say wax bu dee ñi nga xam ne ñooy wax taxawit am na ay ahadis yu ñuy tegtaloo bokk na ci hadis yooyu fi yonent bi doon waxee naa fa ida raayta alladina yattabiuuna almutashabih fa ulaika alladina samma allahu faxdarahum boo gisee ñi topp mutashabihaat yi xamale mooy ñi yàlla doon wax moytu leen leen bokk na ci hadis yi ñuy tegtaloo itam fi yonent bi doon waxee naa inna alqurana lam yanzil li yukadiba baaduhu baada fa maa ariftum minhu fa amalu wa maa jahiltum wa maa tashabaha fa aminu alxuraan wàcciwuñ ko ngir lenn lii di weddi la ca des lu ngeen ci xam jëfe leen ko lu ngeen ci xamut lu lënt ci yéen gëm leen ko bokk na ci li ñuy tegtaloo itam mooy ki nga xam ne day tawil la muy wax amu ci dalil boo xam ne qat'i la boo xam ne mën na caa ñun li ñu gënal mooy bàyyi ko noonu di ko jëmuutal maanaam boo xam ne wóoru la li ngay wax moom la am déet loolu bokk na ci dalil yi nga xam ne ñuy taxawit moom la ñuy laye ñiy tawil tamit am nañ seeni lay nee nañ waqf bi il war raasixuuna yàlla daa wax ne mënees naa xam mutashaabih ñaareel bi itam am na ay yoo xam ne jullit ñëpp dëppoo nañ ci ne dañ koy tawil lu mel ni wa huwa ma'akum ayna ma kuntum yàlla ngi nekk ak yéen fu fu ngeen mën a nekk ñëpp tawil nañ ne jëm yàlla jëm nekkut ak yéen Sufyaan Sawri mi ngi ko tawile woon bil ilm maanaam xam yàlla fu ngeen nekk xam na ko lañ ci jublu waaye jubluwuñ ci ne j yàlla jëm moo fa ne am na yeneen aayaat yu mel noonu yoo xam ne ahlu sunna dañ koo tawil lu mel wa huwa aqrabu ilayhi ilaykum min hablil warid ilayhi min hablil warid ginnaaw nag am na aay yoo xam ne des na koo tawil la muy teg kon mooy manis naa tawil yee ca des ndax fekkoon na tawil mënta am du mën a am fenn loolu bokk na ci li nga xam ne te it bàyyi baat yi noonu bañ a bañ ko wutal ma menn maanaam wutal ko maanaam moo xam ne des na ko ci mën a dégg moo gën nga bokkoo noonu ci façon boo xam Evo. ci jamono ju mujj ji dafa am biddaa yoo xam ne daa feeñ ci jamono yu mujj yi te feeñutoon ci jamono ju njëkk ji moo tax tawil gën a bari ci jamono ju mujj ji ndax biddaa yii feeñ bu feeween jamono salaf saalih tamit tawil dana fa baree nii mu baree ci suñu jamono noonu la ko Izz ibnu Abdusalaam ak xasaar yi ñu bari leerale ah, ginnaaw bu ñu leeralee nag achaira yi nan la ñuy jëflanteel ak yooyu texte texte yooyu nga xam ne day xaw a ñu xool nag asalafu saalih ndax wuute nañoo ak ñoomam déet danañ ci indi ay texte yoo xam ne boo xam ne nettali ko jëlee ko ci asalafu saalih ngir leeral asalaf saalif ñoom ci lan lañ newoon ndax dañoo wuteeg achaira yi wala déet nga gis ne ñaari mbir lañ wax xam naa bala maa ci masabu salaf saalif ma leeral leneen muy am na am na ci achaira yi ñoo xam ne itam dañ koy limaale ci sifaat yi lu mel ni dañuy wax yadullaahi dañuy wax ilmun kasaaru dañuy wax lillaahi basarun wa ilmun wa sam'un wa yadun wa wajhun waaye ñooñu itam jubluwuñ ci ne zaahir bi muy nuru ci kaw moom lañ ci jublu ku ci mel ni ni wala Abul Hasan al Ashari danañ saxal sifatul yadi ak sifatul istiwa yi ak sifatul wajhi ak yu ni mel boo demee ci ibnu asakir lim tuxal ci ibaana bi nga xam ne mooy ibaana bu wér ba bokkut ak nag bi moom la ko léegi bu dee da boo xoolee ci mu mu faw day la bokk ndax dana dana ko limaale ci sifaat yi waaye maanaam moom du ci dugg da koy delloo ci sun borom kon boo xoolee itam daanaka mu tafwir rek la def moo tax ibnu xajar al asqalaani wax ne Eh, abul hasan al ashari dafa tax wut ci ibaana eh, asalafu saaleh ñaari ngir yooyu mosuñu koo génn boo demee ci sunanul kubra lil bay xaq yi nee na suila al awzaa'i wa malik wa sufyaan thawri wa lays ibnu saad an hadihi al ahadith allati jaat fi tashbih fa qaalu amirruha kama jaat bila kayfiya laaj nañ ko malik ak sufyaan ak thawri ak al awzaa'i ak ak lays ñoom ñëpp ñu ne yooyu xeeti xaddiis rombale leen ko mu jàll comme ni mu ñëwee daw dugg ci maanaam yi daw taxaw naa istiqra istiwaa istiqraar la tekkeeg yàlla loxo dëgg-dëgg la yoo rek yi yooyu daw ko wax ñoom daw ñu dugg ci maanaam yi dañ ko daan dañ daan tafwid dañ ko daan delloo suñu borom rek bay xaq yi indi na benn indi na benn sanat ba mu agsi ci Sufyaan ibnu Uyayna te sanat boobu ibnu ibnu Xajar nee na wér na mu ne kullu ma wasafa allahu bihi nafsahu fi kitaabihi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukuutu alayhi lépp loo xam ne yàlla melal na ko boppam ci téeréem bi fiiri ko rek mooy jàng ko te noppi jàng te noppi la wax woon nga dugg ca maanaama ndax maanaam moom fa ñoom sunu borom rek a ko xam te loolu Ahmad ibnu Hanbal mi nga xam ne gaa yi dañ koy tuddoo lu baree bari sax boo demee ci kitaabu sunna moom la ko xalaal nettalil nee na bi ñu ko laaj yooyu xeeti hadis mooy wax ci ginnaaw ahmad daa wax ne nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kayfa wala maana dañ koy gëm rek dëggal ko waaye duñ dugg ci kayfee bi duñ dugg ci maanaam yi itam nga xam ne kon te lii xalaal di nett li boo demee ci i'tiqaadu ahmad bu tamimi nee na bi ahmad waxee lu mel noonu ak bi mu faatoo benn fan la maanaam da ko wax dundaat benn fan faatu nga xam ne bu fekkonte ne ahmad doon wax sax leneen avant loolu ñu ma a wax ne kon ahmad génn na ci nee na su'ila qabla mawtihi bi yawmin nee na boobu la ahmad tontu ne wa man takallama fi maanaa habtadaa maanaa di ci wax yow ci gaay bi daye nga bokk nga gis ne kon ñooñu mutashabihaat yooyu daw ñu ko saxalal maanaa dañ daan def taxawit moo tax taxaawi boo demee ci aqiidu taxaawi tënk na ko amirruha kama jaat li muy tekki mooy adamul ilmi bil muraad maanaam li ci yàlla nam mu laa xamut loolu lay tekki boo tax ibnul jawzi boo demee ci farxul baari ibnu xajar dafa wax ne wa maana al imraari adamul ilmi bil muraad noonu la ko xurtubi waxee tamit ci tadkaar ak borom xam yu bëree bëri amirruha kama jaat mooy texte yooyu mu delloo ko suñu borom te ca loolu yi nag mooy li nga xam ne moom la asalaf saaleh daan doxe ci mutashabihaat yooyu waaye itam niñ doon tafwide itam ni lañ doon tawile itam ku ci mel ni ahmad dana tawil dana tafwid fenn waaye am na fu mu tawil tawil na wajaa rabbuka ahmad ibn hanbal da koo tawil ci sanad bu wër boo xam ne bay xaq yi wéral na ko bay xaq yi nee na laa xubaar aley ibnu abbas as saaq yow ma yukk shafu an saaq da koo tawil an amrin shadidin te wér na moom itam ah, al istiwaau ibnul mubaarak da koo tawil daal ne istawla te ibnu mubaarak mii may wax mooy ibnu ibnul mubaarak al yazidi mi ngi faatu defe naa 237 moo njëkk a faatu ahmad ibnu hanbal buxaari wajhullahi da koo tawil da ne kullu shay'in haalikun illaa wajhuhu buxaari nee na illaa ko nguuram lañ ci jublu te mu ngi ci saxeexam ko waxool gis ko Saïd ibnu Jubayr dafa tawil euh, euh, kursi yu dane kursi yu hoo ilmuhu maanaam xam-xamu yàlla lañ ci jublu xadis bi nga xam ne da caa ñëw ñu ne yàlla day teg tànkam day teg ndëggoom ci kaw jahannama mbaa moom la zahir bi nuru nadar ibnu Shumayl da koo tawil daan ne liñ ci jublu mooy ña jiitu woon ci xam-xamu yàlla te loolu it xaram da koy firi ci luxa Yaxya ibnu Abdusalaam bokkoon ci asalafu saalih nga xam ne fekke ne ci at min atbaa'i taabiin fekkante ne fekk ñaar fukku ñaar fukki taabi'i yadullaahi boo ci tafsiram nga gis ñu di ko firee quwwa kàttan nga gis ne jaafaru saadiq boo demee qurti tafsirul bi moom mujaahid ak abul aaliya bi mu ngi leen di indil tawil yu baree bari ci wajhullah tirmidi nettali na ne fi yàlla lay wax subhanahu wa taala ne sama jaam in ataani yamshi ataytuhu harwalatan bu fekkee damaa ñëw di dox man damaay danaa danaa mel ni ku jëm ci moom di daw nga xam ne waxaabi ñoom nañ ko déggee mooy yàlla ci boppam mooy daw nga xam ne sifatul dañ koo saxalal yàlla loolu asalafa saalex dañ na liñ ci jublu mooy li ci yàlla jublu mooy bu fekkee jege na ma ci topp ma ak def li ma ko digal sama yërmande ak sama njéggal dana daw jëm ci moom nee na nee na kilifa yi ci asalafu saalex noonu lañ ko déggee nga gis ne loolu tawil bu leer la yaati alquran wa ahluhu alladina yacmaluuna bihi fi dunya bi ko yonent bi waxee asalaf saalih dañ koy tawil ne bëgg ñoo wax ne alquran mooy ñëw waaye wa waaye lañ ca jublu mooy yaati sawaabu qiraati yoolub jàng mooy ñëw muy tawil bu leer Tirmidi nettali na ko ci sunanam yi am na benn xadis boo xam ne yonte bi da caa wax ne law annakum dallaytum bi xablin ila al ardi sufla la habata ala allah kenn ci yéen bu fekkonte ne daa jëlug buum yor ko bu mu àgg ci suuf sa gën a féete suuf ci suuf yi buum googee ci kaw yàlla lay wàcc asalafu saalih dañ koo tawil ne habata ala ilmillah waxuñu ne ci jëm yàlla jëlee wàcc waaye dañ ci jublu mooy xam-xamu yàlla donte xadis bi sax sanad bi am nay jafe-jafe waaye liy ñor fii moom mooy saxal ne asalafu saalih dañ daan tawil laa yuhibbu zalimin Sufyaan ibn Uyayna da koo tawil dane laa yuqarribu maanaam laa yuhibbu jooju di firi di nuru yàlla du bëgg laa yuqarribu yàlla du jegeel la ci jublu muy tawil bu leer Abu Xanifata daa daa tawil qurbullahi boo demee ci téeréem bi nga xam ne mooy alfiqhul akbar nee qurbullahi walaysa qurbullahi wala bu'duhu min tariqil masafati walakin ala maana alkarama boo diggee yàlla day jege wala day sori du seegeen distance la déedéet waaye mbirum tera teraanga rek lañ ci jublu muy tawil bu leer sufyaanu thawri wa huwa ma'akum ayna ma kuntum da koo tawil ne jëmm yàlla ji anut ak fu ngeen mën a nekk waaye xam-xamu yàlla moo ànd ak yéen ci gàttal lii mooy li asalafu saale ne woon te mooy li ashaira yi ne mooy tafwid ak ta'wil comme ni ko borom jawhara waxe wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha ulama ul athar nga xam ne ñoo gën a xam la salafu saalih kon moom lañ seere boo demee ci sarx saxiix muslim moom ngay gis Nawawi seere ibnu Hajar al-Asqalani moom ngay fekk mu seere as-Suyuti moom ngay fekk mu seere ibnu Jawzi moom ngay fekk mu seere borom xam yu mag yëpp ak mu fassiroon yi lii lañ wax ne ci la salafu saalih newoon ñooy ñaari ngir yi nga xam ne ahlu sunna mësuñu koo génn ci salafu saalih ba fii ñuy wax ak yéen ñi ko génn tey mooy wahabi yi nekk suñu jamono tey ñoo ko génnoon itam démb ja jamono abu xanifata ñoom moo tax abu xanifata doon wax naa ataana rayaani xabisaani jahmun muattil wa muqaatilun mushabbih am na ñaari xalaat yu bon yu jógee fële ci penku ñëw jahmu moo xam ne li yàlla saxal boppam da koy weddi ne saxut te teg ko ci am xelam ak muqaatil moo xam ne la yàlla saxal boppam da cay dugg ah, dégg ko déggin woo xam ne day day dem ba nurule yàlla ak mbindeef te ñun ngirum muqaatil moom moo ñu sonal fii ci Sénégal jamono yi ñu toll euh, kon ahlu sunna loolu lañ masa ne moo tax al imaamu subki ne abul hasan al ashari mi nga xam ne mooy euh, ci ci te Sénégal suñ sëriñ muy sëñ Tuubaa mbooleem mboolem euh, yeneen sëriñ si muy tijaan yeeg xaadir yeeg yëpp ne ci am ngërëm ci wàllu wàllu googu Euh, sub kii dafa wax ne susut lu bees li def rek mooy pas-pas yi nga xam ne moom la asalafu saalex yoroon loola la ñu wutal koy lay waaye amul leen lu bees lu mu sos te loolu itam boo demee ci tam yéenu na nee na susut dara lu bees weesuwul rek leeral aqida bi nga xam ne asalafu saalex ca lañ newoon moo tax maay warqi kenn ci kilifay Maalik dafa waxoon ne Abul Hasan moom Maalik a boo déggee ñu wax ngirum Maalik Maalik susul ngir ma de ngir ma mazhabu ahlil madina la Malik dafa ñëw wane cag njàmbaar gën koo leeral mujj ñu askan moomu ngir ci Malik waaye ngir mu fekkoon madina la laata moo ñëw ashari itam loolu rek moo ko dal ci lii daa ñëw fekk li salafu saalix ne woon mu wural koy lay def wane cag njàmbaar gën koo leeral moo tax ahlu sunna di askan ngirum ahlu sunna ci abul xasan ñu leen di wooye ay ashaira wala wala al ashariyatu wala al ashariyun uh, léegi nag ginnaaw boo xamee ne leeral nañ ne asalafu saalix ñoog ashaira yi ñoo dëppoo te al mazhabul ashari ñetti ngiri ahlu sunna yi mooy ngir bu ñu ci gën mag ñoo bi ginnaaw bu leeralee ne ñoo dëppoo te loolu itam moom la taxaawi solo taxaawi nee na asalafu saalix la ñu newoon pas-pas ba ñu newoon pas-pas lay doon boo xam ne dañuy wax ne wa taala an al xuduudi wal gaayaati wal arkaani wal aada nee na salaf saale daawuñu saxalal yàlla ay cër wala ay wet wet goo xam ne dañuy wax ne fa la fa la yàlla féete wala yu demee noonu te pas-pas boobu rek moom la achaari yi doon ci asalaf saale di ko doonante moom ak si ci noonu te loolu taxaaw yi mi ngi doon dund ci jamono joo xam ne jamono ju sës ci asalaf saalix la te pas-pas boobu muy nettali nee na mooy bi Abu Xanifa te newoon ak Abu Yuusuf ak ñu bari ci ahlu sunna ci ak salafu saalih léegi nag ginnaaw bu ñu leeralee li nga xam ne ashaira yi nee nañ ci leeral tamit ne wuute wuñu ak salafu saalih ñëw nag ci gaa yi leen di jéem a contre ñoom li ñu ne lan la buñ gisee da buñ buñ delloo ci ñoom dañ gis ne ñoom dëppawuñu ko asalafu saalih pas-pas boo demee ci ibnu baaz nee na wala tawila laha an zahiriha wala tafwid nee na kenn du tawil kenn du tafwid te ñaar yi muy dàq salaf saalix ci lañ newoon ibnu baas nee na wax na yàlla yurutu yaram nee na loolu bukkut ak ngirum salaf laysa min madhabi salafi nafyu tajsimi ibnu baas nee na wax na yàlla yurut xadaqa maanaam fi bët di ne wala ndabal nopp wala ak bëli wala làmmiñ nga wax ne yàlla yurut loolu ibnu ibnu baas nee na loolu loolu du ngirum ahlu sunna nee na summa zakara saabuni hadahu llah tanziha llahi subhanahu wa taala an aljismi walxadaqati walsimaaxi wallisaani walxanjara wa hada laysa bi madhabi ahli sunna ibnu usaymin nee na nee na yooyu baat ni mu ñëwee ni muy nuuru ci kaw noonu nga ko war a gëme nee na man jaalu zaahira almutabaadara minha maanan xaqan yaliqu billahi nee na ñoo ñooy ahlu sunna nga gis ne kon ñoom kuréel bu biddaa bu bu bu bu bu bees la boo xam ne dafa wuuteeg ahlu sunna pas-pas waaye wuuteeg asalaf saalih pas-pas seen pas-pas boobu boobu yi nag yóbbee na leen njaaxum yu baree bari yoo xam ne xam naa bu fekkee waxtu wi danañ ñu ko may danañ ci ñëw ci yenn yi noonu ñu noonu nga xam ne texte yi texte yi bu ñëwee noonu lañ koy bàyyi duñ ko tawil duñ ko tafwid tax na ñu dugg ci ay njaaxum yu dul jeex bokk na ci njaaxum yooyu ñu dugg. xeetu wu njëkk bi mooy saxalal yàlla loo xam ne yellut ci moom wax nañ ne alxuraan daa sos xam nga bu dee achaira yi ñaari pàcc lañ am na pàcc boo xam ne ñoom dañ ne alxuraan qadimun lafzan wa maanan maanaam lafzu bi ci boppam dañoo wax ne daa euh, tàmbaliwut fenn ñu bari ci mu xaqiqul achaira yi foofu lañ jëm ku ci mel ni ne arudu diiril euh, iji saadu taftazani asharif al jirjani ak ashahristani ñoo ñëpp loolu lañ gëm waaye ñi gën a bari ci achaari yi dañuy teqale dañuy teqale maana mi nga xam ne moo aju ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala ñu di ko tuddee al nafsi ak li nga xam ne araf yi la ak baat yi ak eh, araf yeeg eh, yooyu ñu di ko tuddee al maana lafzi boobu moom ñi gën a bari ci achaari yi foofu lañ jëm waaye kenn ku ci wax ne alxuraan dañ koo bind wala daa sosu itlaaq ko amut ñi koy wax dañuy teqale li ca sosu comme ni nga koy gisee ci mawaahibul qudus bu sëñ Tuuba maanaahu annama xawaat xaya fahim dalalatun ala kalamihi alqadim li nga xam ne mooy araf yeeg baat yi loola mooy tegtale wax yàlla ji nga xam ne mooy ci jëmmam waaye ñiy wax ju wax jooju nga xam ne dañuy teqalee li jëm yàlla ji ñu ne xaddiim la ak li nga xam ne mooy araf yeeg yooyu ñu ne daa sosu ñooñu itam lépp kalaamullahi lañ koy wooye moo tax boo demee ci eh, faakihu dawaani nafraawi di wax ne lépp kalaamullahi lañ ko wooyee bi maana annahu tawalla taalifahu ndax lu mu ci mën a doon même li sosu araf yeeg yooyu yàllaa ko ko euh, sose noonu alquran mbindeef waxu ko yàlla yàllaa ko feeñee ci lawxul mahfuus jibril jëlee ko ci asmaan yi yeféer yee kawee ko fii wala sax ci waxe ñeen ñi dañ ko wàcce ba ci ba ci baytul izza jibril jëlee ko foofu indi ko indi ko fii waaye lu mu ci mën a doon moom doonul loo xam ne mbindeef ko defee noonu yàllaa ko taalife noonu kon lu mu ci mën a doon li aj ci jëm yàlla moom xaddiim la sosuwut du araf waaye li aju li nga xam ne itam mooy araf yi itam loolu itam wax yàlla lañ koy wax am na sax ñu ne kalaamulaahi ala alxaqiqati wax yàlla dëgg lañ koy wooye boo demee comme ni mu ñëwee ci adduru thamin shara ibnu ashir waaye alxuraan daa sosu mutlaqan moom kenn wax ku ci ashaari yi bu dee wahaabi yi nag ñoom dañoo wax ne alxuraan daa sosu ñoom loolu lañ wax dañu ne alxuraan dafa sosu dañ ne qadimu nawaci xaadisul ahad qadimu nawaci liñ ci mooy naka jëlee naka jëkk yàlla mënan naa wax maanaam mënan mënan naa wax xaadisul ahad li ci jublu mooy wax yàlla joober ju ne rek daa sosu alquran dafa sosu ndax ci ahad yi la bokk ibnu uthaymin sax wax na ko wax waxin wu gën a leer boo demee ci charxul aqidati safariniya nee na والصحيح أن القرآن حادث تكلم الله به حين إنزاله nee na li wér mooy alquran moom dafa sos yàlla nga koy wax ba muy wàcc foofu la ko foofu la ko la ko door wax te loolu nag lu garaaw a garaaw la ndax asalafu saale googu ñuy tuddoo sax dañ doon takk fiir ñu doon wax lu mel noonu am na sanat bu wér ba ci wakii wakii ibnul jarraax bokkoon ci kilifay salafu saale mu ne ku ne alxuraan daa bees daa sosu yow yéefar nga te te du moom dong sanat yu bare bëri la Fudayl ibnu Iyaad ak ñu bëree bëri dañ doon takk fiir ñuy wax ne alxuraan daa sosu nga gis ne ñoom ñi ñuy tuddoo ne ñoo topp seenum ngir sax dañ leen di takk fiir même Ahmad ibnu Hanbal mi ñuy tuddoo lu bëree bëri sax ci seen téere boobu ñuy Euh, tañ ne ñoom ahmada ko taalif bu ñu ca demee dañu gis ahmad di raddu ñuy wax ne alxuraan daa di layee même bi nga xam ne moom la Usaymin doon layee li gën a xorom mooy ibnu ibnu taymiya nee na walam yaqul ahadun minhum anna alqur'ana qadim wa awalu ma shuhira anhu alqawlu anhu annahu qaala moo njëkk a wax ne alqur'an qadim la te te alfiqhu al akbar bi nga xam ne ibnu taymiya ci moom reconnaître ko abu xanifa te nee na ca alqur'an qadim te ibnu kullaab mii muy wax ci asalafu saalih la bokk ibnu abi zayd al xayrawaani da koo tagg nee na ci sunna la ne woon da doon raddu gaay bi daay ahlu sunna gépp ko tagg tamit ñu ñëwaat ci beneen njaaxum goo xam ne seen yoon woowu ñu jaar mooy leen ko yóbbee mooy wax na yàlla daal nuroo mbindeef nee na nee nañ wax ne yàlla nuróowut ak mbindeef la nee na loolu su ko wax ibnu usaymin nee na inna nafiya tashbihi ala al itlaaqi bayna sifaati alxaaliqi wa sifaati almaxluqi laa laa yasax wax na melokaani yàlla ak melokaani mbindeef nga ne nuróowuñ nee na loolu wérut nga xam ne comme ñoom yàlla seen yàlla ji ñu yor moom duñ dàq mu nuróog mbindeef te ahlu sunna moom li ñu gëm mooy yàlla nuróowut ak mbindeef comme ni nga koy gisee ci risaala wala wala shabiha lahu moom la Sëñ Tuubaa jàngale woon fa kullu ma yaxturu bil baali abad fa bi xilaafi zaaka rabbuna al ahad bokk na ci njaaxum yi ñuy wax tamit saxalal yàlla bërëb ba demee ci mañ majmuul fataawa bu Usaymin nee na wa fi xadiisil ja wa fi xadiisil jaariyati isbaatul makkaani lillah nga xam ne moom yàlla ci moom dañ ko wëral béréb boo xam ne moom fala fala ne te kenn ci ahlu sunna mësu ko wax kenn bal sax béréb dafa jomb ci yàlla bokk na ci njaaxum yi leen seen euh, yoon woowu yóbbe fekk loo xam ne du yàlla du melukaanu yàlla nga ne xadiim la tàmbaliwut fenn ibnu taymiya nee na xidamu nawi fawzan bokk ci di kenn ci kilifay wahabi yi gën a mag nee na allahu fii jihatin gayri maxluqa ne jiha gi wet gi nga xam ne fa la yàlla nekk nee na jëmme wet gi ci boppam doonul luñ bind nga xam ne njawaxum la goo xam ne mën naa génne nit sax ci diine jooju wax saxal mbindeef moo xam ne du yàlla te yàlla bind ko saxal mbindeef moo xam ne yàlla bind ko bokk na ci njaaxum yi nga xam ne tam seen yoon woowu yóbbe na leen ko mooy euh, saxalal yàlla ay xaaj waaye dama ci ibnu jabrin kenn ci sëriñu wahabiya yi nee na annal wajha juz'un min man maanaam wajhullaahi ab xaaj la ci jëmm ja te yàlla moom ahadun qul huwa allahu ahad allahu samad hal taalamu lahu samiya laysa kamithlihi shay waaye teewut ñoom loolu suñ tubaa doon wax naa attarakkub mënuta am ci yàlla ñoom mel na ni ñu ngi koy saxal ndax ñu ngay jël xat kanam ba ne ab xaaj la ci moom bokk na ci njaaxum yi nga xam ne itam seen yoon woowu yóbbee na leen ko mooy wax ne jëmm yàlla ci bopp mooy wàcc bu dee am na seen benn imam bu xorom xoromu sax ku ñuy wax xaagot alxakam yi gis naa mu bind ci téeréem bi waxe ko waxin woo xoromoo mu nee na daal yàlla bu jógee fa ñu ne fa la ne ñoom caaras nee na asamaan soo romb rek axar bi mu indi loolu lay tegtale asamaan soo romb rek am na benn toogu bu fa yàlla am nee na bu wàccee ba ci asamaan yi àddina ji nag nee na am na toogu am na toogu bu muy bu bu muy am foofu bu ñëwee day toogu ci toog bi daa tàllal ñaari ñaari xasa bokk na ci njaaxum yi nga xam ne seen seen yoon woowu yóbbe na leen ko te leen ko yóbbe lépp mooy loo soo séenu asar daal di jël dégg ko dégginu saaxir yooyu yooyu moo leen yóbbe njaaxum yi ñuy wax yëpp Euh, bokk na ci seen njaaxum euh, te yu ci bari sax du wér yu ci bari bari xam naa bu fekkee waxtaan maye nañ ko dañ ca yu ci bari bari dañ koy wax mais doon sax lu lu wér euh, bokk na ci njaaxum yooyu nga xam ne seen yoon wu yóbbu na leen ko wax ne yàlla day toog loolu ibnu Qayyim saxal saxal na ko ci muxtasaru sawaaq al mursala maanaam yàlla ci moom day toog te amul benn asar boo xam ne sukkandiku na ci bopp boo xam ne mën naa saxal jooju wax xanaa neexum xel rek reer ba rekk daal di jékki-jékki ne suñu borom nii la mel bokk na ci njaaxum lii leen loolu yóbbee mooy wax na yàlla dafa yor ker maanaam suñu borom ci moom ci yor ker bokk na ci njaaxum yim leen yóbbee mooy wax ne yàlla day daw xam na seen yàlla jom xoromu na moom nee na yàlla dafay daw xër wala te gis nga ne asalaf saalih dañ ko tawiloon romb naa ko léegi ci ginnaaw bokk na ci njaaxum yi leen seen yoon woowu yóbbe itlaaqu shaxsi ala wax na yàlla jëmm la boo demee ci charxu euh, kitaabi tawxid al gunaymaan saxal na ko foofee te shaxs sax moom moo gën a garaaw ndax sax sax shaxs moom ci luxa aw yaram lay doon borom yaram la ñuy wax shaxs zaat moom laa yalzamu minhu al zaat nit man dara mën na ko am te du doon jëmm malaake yi sax bari na ci ñoo xam ne am nañ ay zawaat waaye ñu bari nee nañ duñ du ñu ay jëmm waaye shaxs moom jëmm rek la su koy wax jë aw borom yaram la ñuy wax shaxs waaye shaxs nee na yàlla shaxs shaxs la wax ju garaaw a joo xam ne xam naa ne tëji noppa ci jaaru woon te baatu shaxs bi ahlu sunna dañoo dëppoo ci ne yàlla du jëmm ijmaa bi am nañu ko nett li ci ahlu sunna du shaxs ji muy wax bokk na ci itam weneen xeet woo xam ne seeni yoon woowu ñu yor yóbbe na leen ko muy iddaa iddaa ijmaatin la asla laha jékki-jékki rek taxaw ne ahlu su yi dëpp ahlu sunna dëppoo nañ ci nàngam te benn waaye koy wax te du ci indee dalil yuy wane ne dëppoo nañ ca loolu yi muy wax ne dëppoo nañ ca da ngay gis ñu ne la yàlla nga ca kaw aras ca nañ ko déggee moom nga xam ne jëmm ju tege ju tegee ci kaw jëmm la dañoo wax ne ahlu sunna dañ caa dëppoo boo dee laajee luy seenub dalil ñu ne la Ishaq ibnu Rahaway wax na ko comme niñ ko tuddee ci seen téere bi ñuy wax adduraru saniya te asar boobu ñu sukkandikoo doonul asar bu wér ndax sanad bi même Albani reconnaître na ko am na ñaari majhul yoo xam ne ñi ngi ci sanat bi te sanat boo ne nangam ko wax sanat ba nga indi nit koo xam ne majhulul ayni wala majhulul xaal ma nga ca surtout sax mu nekk ñaar boobu sanat du mën a wér du doon bu ñuy mën a sukkandikoo bokk na ci li ñuy wax nee nañ Qutaybata na Saïd wax na loolu waaye sanad bi am na ñaari nit ñu ci nekk ñoom itam yoo xam ne gars yi duñ la leeral kan mooy leen tawsiq te xam nga ne ngir xadis wér faaw siqa solo ko jële ko ci siqa tam bañ am shuzuz wala illa bokk na ci ñi ñuy sukkandikoo di wax ne ahlu sunna dañ caa dëppoo ku ñuy wax al imaamu Usmaan Abu Saïd ad-Daarami moom nag defe naa mi ngi faatu 280 am na téere bu mu taal ñaari téere yu ko gaa yi askan muy raddu araddu ala al jahmiyati ak euh, naqdu daarami ala al mirrisi ala bishri al mirrisi waaye gëstukat yi dañoo wax ne ñaari téere yooyu benn wéru ci ndax téere la wax xam ne kenn xamu ko woon ci jamono ju njëkk ji dañoo toog ba mu yàgg rek xam naa ci ay côté sixième siècle côté yooyu soriwut foofu ñu génne ko ne moo ko taalif te xam nga téere moo asar ñooyam pour mu wér day aaju mu am sanat waaye firnde yi wane ne waajee ko taalif te sanat bi nga xam ne moom la yi joxe ba mu àgg ci daara mi sanat boobu ay majaahil la caane ay nit ñuñ xamut te pour téere bi wér il faut ñooñu ñu xam ñan lañ ba xam maandu na ñoom déet ba mën a nett li na daara yi moo moo taalif boobu téere kon boobu téere lu ca waaye di sukkandiku di su ko mën a jàppee lus di nangu euh, bokk na ci ñi ñu sukkandikoo dañuy wax ne ibnu Batta nettali na ne jullit ñi dëppoo nañ ci loolu ibnu batta nag moom da tub sukkandikuwaay ci boppam ndax nit koo xam ne borom xam ne dañoo wax ne ak ñeme yàlla àggan na ci di sosal ab xaddis sos ab xaddis wala ab xaddis mu di ko nettalil koo xam ne waxu ko kooka la muy nettali doonut lu su war a sukkandikoo ba di ko nettali euh, kon ne nangam dëppoo nañ jullit ñi dëppoo nañ ci bëgg koo lay seen parce que gis ne da cee gaawlu dañ cee gaawlu surtout